alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ci xajjatul wadaa mooy xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul balaag muy xajjatu rasulillahi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa maa zilnaa wa naxnu bi minaa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ñu ngi ba léegi ci jëfu dixième jour bi di bésu tabaski min shahri dhil hijja ci weeru dhil hijja ma rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne loolu gisoon nañ li mu jëkk def keroog mooy dafa bim ñëwee Mina dafa sànni jamra yi dafa sànni li nga xamante ne mooy jamra yi après bi mu paree ci loolu bi nga xamante ne ci la pare ci loolu moom sallallahu alayhi wa sallam mu daldi dem fi nga xamante ne mooy almanxar fa nga xam ne fa la loje woon li nga xam ne mooy géléemam yi sallallahu alayhi wa sallam kama sabaqa an ra'aynaa fi xadiisi sayyidinaa jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram wa huwa inda saxiixi muslim ibn al-hajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri raxmatullahi alayhi mu dem ci al-manxar fa nga xam ne fa la rendee muy manxar rasuulillah comme ni ko sayyidinaa abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa ardaahu wa an abiihi waxe nga xamante ne moom bu doon rendi day dem foofale fala doon taamu fa yonent mi aleyhi salaatu wasalaam lojo mu ne foofu lay rendee ni Naafi wax ne anna Abdallah radiyallahu anhu kaana yanxaru fil manxar da rendee fi nga xam ne mooy almanxar muy manxari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muy fi nga xam ne fa la bi salawatullahi wa alayhi doon loje foofu nag ku mel al imaamu ibn tin nee na manxaru nabii sallallahu alayhi wa sallama al ula allati tali al masjid mu ne man xaru fi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon rendee mooy fa jamra bu njëkk ba bi nga xam ne moo tegu ci jàkka ji loolu nag mooy daluwaayam fala daloon comme ni nga xam ne noon la ko al imaam ni nga xam ne noonu la ko al imaam alxaafiz ibnu raxmatullaahi aleyhi ci fatxul baari bi muy sara bunt bi al imaamu Buxaari raxmatullahi alayhi def baabu naxri fi man xari sallallahu alayhi wa sallam bi Mina baabu buntu an naxri loj mooy loj li nga xam ne mooy gëléem yi fan fi manxari nabiy ci bërëb ba nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon fan bi Mina bërëb ba nga xamante ne mooy Mina foofu mu ne al imam liyoon foofu yonent mi salaatu wassalaam mu ne fi nga xam ne fala daloon comme ni nga xam ne noonu ko al imam al faakihi soloowe ci yoonu al imam abdul malik ibn jurayj an taawus mu jëlu ko ci al imam taawus rahmatullah alayhima annahu qaala mu ne kaana manzilu muy xadis boo xam ne mursal la kama li anna taawusan lam yadkur amman axada hada alxadit aw hada an ilnabii sallallahu alayhi wa sallam mooy mursal la ndax alimaamu taawus waxul ci kat la ko jële mu ne kaana manzilu nnabi sallallahu alayhi wa sallam bi minan an yasaari almusalla mu ne fi nga xam ne mooy dalwaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy fi nga xam ne fala daloon mooy fi nga xamante ne moo nekk ci yasaarul musalla ci càmmoñu fi nga xam ne mooy bërëb ba ñuy jullee waaw léegi kon foofu la waaye gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na naxartuha huna wa minan kulluha manxar fanxaru fi rixaalikum waaw loolu moo tax mu ne naxartuha huna man de loj naa ko fii fii laa loje samay géléem waaye wa minan minaa yépp kulluhaa fépp ci minaa manxar fu ñu mën lojo la mooy masbah tamit fu ñu mën a rendee la loolu waxoon nañ la léegi amaana mooy ay abattoir lañ fa def yoo xam ne daa am ñoo xam ne ñooy chargé wu ci loolu waaye loolu mooy foofu lañ koy defe minaa te fu ko waaye defe baax na te waxoon na tamit ca xadiis bañ gisoon ca yu makke ya Ah, que fijaaju makka yi que kulluha tariqun wa manhar waaw que fi nga xamante ne mooy mbeddu makk yi ay yoon la kulluha tariq wa manhar waaye tamit fu ñu mën a loja la fu ñu mën a rendee la loolu yépp gisoon nañu ko loolu moo tax ñu ne euh, am ci boroom xam-xam yu naan peut-être que bi aleyhi salaatu salaam fii nii nga xam ne fala rendee mooy dafa dëppoo rek ne fala dal dafa dal moo tax waaye comme bimu ne mina yépp mën nañ koo daa def amaana loolu lu ko borom bi subhaanahu wa dëppale woon la ba moo tax nag laa Ibnu Umar nag comme que dafa taroon ci topp gu muy topp athaaru rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi jeexital yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moo tax mu doon diir foofule hmm, comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee gisoon nañu tamit ci jataay bii ñu weesu ci xadiisu seydina ali ibn abi taalibin radiyallahu anhu instruction ndigal yi ko yonent bi sallallahu alayhi joxoon ci wàllu li nga xam ne mooy hadaaya yi que mu di leen mu di leen euh, séddale taxaw ko séddale ko te bu mu jox kenn waaw bu mu jox ci ki nga xamante ne nii mooy ki koy taxaw boucher bi wala ki nga xam ne mooy chargé wu ngir daal di koy daggaat ji daal di koy découper ak yooyu mu ne kooku bu ko ci jox dara waaw mu digal ma an yaqsima budnahu kullaha luhumaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wala yu'ti fi jizaratiha shay'a yeneen yi wala yu'ti fii euh, euh, fii minha waa mu boole ci minha mooy bu mu ci joxee dara bu mu jox waa ji lenn lenn lenn loolu it gisoon nañu masala yi jëmoon ci loolu que kenn du jox waa ji nga xam ne comme ku ñëw rendi la sa xaru tabaski tamit doo ko fayee loolu waaw kooku doo ñëw ne ko ah sawaay wala nga dem Makka comme ñi nga xam ne abattoir yi bu dee ne euh, daf dañ koy jëlaale ci prix boo ko fay indi dañ lay daa am looy fay ngir ñu fay ci yi nga xam ne ñoo koy taxawu lool su damaa mooy damaa lool supposition rek la waxuma noonu lay demee dama ne bu dee lool am na nga xam ne dañ ko ciy fay loolu noonu waaw loolu mën naa nekk waaye li manula nekk mooy ñu ne aywa nañ leen loj gëléem yi ñoom liñ leen di fay dinañ jël xaw ma xawma sans carcasse après ñu séddale ko ñi nga xam ne ñoo koy def déedéet loolu la yonent bi alayhi salaatu tere woon ne wa an laa yu'ti fii jizaaratiha minha shay bu mu joxe wala yu'ti fii jizaaratiha minha shay comme ni mu newee ci xadiisu al imaamu ibnu Xuzayma naka noonu al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj rahmatullahi alayhima bu mu joxe ci pay gam leen di jox bu mu leen ci jox ci yàpp yi waaye naka noonu gisoon nañ ne tamit eh, la nga xam ne mooy der yi ak la nga xamante ne moom lañ leen takkaloon yooyu yépp da ciy dugg mënuñu koo jox ci nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moo taxawu loolu boucher bi wala kookale xam nga lool dane mooy ba pare mu ne man maa koy jox waaw nahnu nutihi min indina waaw man yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñooy jox waa ji ñoo koy fay ci suñ ci ñun lañ mooy ñun ñooy génne luñ koy fay mais duñ ko fay ci yàpp hein naka noonu ci der bi wala li nga xam ne moo jëm ci yañ ko doon takkal léegi am na benn côté lañ fàtte woon mooy waaw bu dee dane buñ ko ci jox pour fay ko waaw moo tax mu ne ñun ñoo koy jox est yaa ngi dégg ñun ñoo koy jox waa léegi nag boroom xam-xam yi am na benn ñu ne waa léegi masala masala am na waa léegi bu doon ne bu doon ne dama koo fay ba pare nag waaye kontaan ci liggéey bi mu wallahi waa ji ni ma découper xar mi rafet na de ma ne léegi man dama ko ciy may ab jugo wala dama ko ciy may ab tànk wala dama ko ci may ci faar yi wala yooyu est-ce que loolu mën naa ne <laughs> voilà loolu lañ fàtte woon mooy masalaam waaw dëgg la njaay mi la tere comme ni al imaamul Qurtubi ni mu développé woon loolu te gisoon nañu waxam ni nga xam ne noonu la dëgëre woon te loolu mooy wax waa jumhur mooy li gën dëgër contrairement ak li nga xamante ne moom lañu solo woon ci ñi nga xamante ne mooy comme ñoom Seydina Ato ah ak ñooñu que ne mbir mi comme que daal mbir mi daal lu ñuy jariñoo la rek waaw dañuy jariñoo la te lépp loo xam ne lu ñuy jariñoo moom lépp lu ñoo xam ne dañ lu ñuy jariñoo mooy jaay ko day mën a nekk loolu nag loolu gisoon nañ tontu bi nga xamante ne moom la ci al bi Qurtubi rahmatullahi alayhi daldi woon wax ah léegi kon nag mu des non al imaam Abu Thawr walla al imaam Abu Thawr waaw ak ñoom imaam Ahmad la woon Abu Thawr ak wax joo xamante ne luñ jële ci euh, wàll la ci wàll ci Shafi'i yi naka noon jële woon nañ ko ci al imaam al Awzaa'i rahmatullah alayhi kene mbir mi der yeeg der bi ak yooyu moom mën nañ ko man loolu moom jaay ko mën naa nekk ah, waaw loolu moom loolu moom saay yàpp wi waaw duñ ko jaay parce que yonent bi alei saatu salaam ma ko tere waaw moo ko tere waaye nag tàntaa derbeeg yooyu waxoon nañ la ko ne loolu moo gën a dëgg waaw léegi nag parce que lu tax kenn du ko jaay wala yonti fii jizaaratiha mooy ca pay ga ngay fay ka ko def min ha ci yàpp wi shay'an dara dara dara dara dara léegi nag kon ñëwul ci masala doobu mooy est-ce nit mën na koo may mooy maaji ma ñëw may ko ci xar yàqu yi fay ko ba pare comme ñu la woon bon waxoon nañ la ijaara bu loolu contrat boobu baax na waaw contrat boo xamante ni nit un contrat suñu contrat ñun en tant que sénégalais yu bari nag leen ni duñ ci bàyyi xel ndax dagan naam daganut waaye yooyu foog naa gisoon nañ ko ci kitaabul buy wax ah leer nañ ko te yooyu ah, waaye ak contrat yi waxoon nañ la bépp contrat boo xam ne lu mel ni xarar ak jaxaala da cay dugg mooy l'islam du ko nangu waaw contrat wu liggéeyal ma waaw yow daal journeel ma waaw demal nga liggéeyal ma boo ñëwee <laughs> yow boo ñëwee rek li nga am ci laa lay fay <laughs> aywa jëlal sama oto bii wëri waaw problème bi mooy waa bu demee ah journée mi yëpp mu def ko amul nag kon daal ko dangaa lekk ñaqam ci zéro quoi <laughs> hein déedéet nga ne ko comme li yenn taximaan yi borom taxi wala njaga njaay yi kama yafaluna ka ñenn ñi di def mooy ne bon man daal sama camion bi camion camion benn la suuf wala sama tata bii de sama ta man man transporteur en commun la waaw un grand transporteur ka am saali jaya njaay léegi nag man lan laa lan laay def wala waa agip wala yooyu ñun li ñuy def suñu chauffeur yi mooy journée lañ leen laaj par jour noonu la yenn calando yi boroom calando yi di def asxaabul calando am na ñoo xam ne noonu lañ koy doxale waaye contrat bi ñuy bëgg wax baaxul ne man daal cinquante mille o cinquante mille francs laa la laaj par bés wala trente mille léegi nag yow sag fay mooy lu ci tegu rek yaa moom déedéet hada fiihi jahaal contrat boobu l'islam du ko nangu waaw loolu l'islam du nangu loolu te contrat boobu c'est c'est c'est nul et non avenu baaxul lu tax parce kenn xamul nag naa da lay fay waaji mais imaginer waa ji xëy suba ba kii mook apprenti bi sa waay nga ne moo apprenti bi daal li ci des ñooy paacoo léegi ni ñu koy paacoowe ni ñu koy partagé mooy chauffeur bi bon chauffeur bi soixante-dix lay pour cent lay jël apprenti bi jël trent pour cent loolu l'islam du ko nangu mais nag yéen daal yéen ñaar njaga jaay baa ngoog wala taxi ki kii baa ngoogu nu tudd euh, taxi brousse baa ngoogu wala waaja super baa ngoogu walla tata baa ngoog wala walla wala wala wala bu mag baa ngoogu ay wa dem leen l'essentiel tous les jours il faut cinquante mille francs li ci des nag mooy seenu pay imaginez waa ji ñëw dem ñoom ñaar ñu dem sawaay wër tali bi wër fu ne amuñu trente cinquante mille wala boog la ñu am ñem ci cinquante mille mooy bés boobu kon yow ñoom daal soit boobu bu boobaa ñoom nga ñoom nga tooñ waaw parce que eh, yow gars yi eh, bon dañ leen dañ laa liggéeyal ci maa ni foro waaw waaye imaginer ñu ñëw am cent mille mooy bu boobaa nga foog ne yow naan bon parce que waxoon naa ko mbir mbir waxoon naa ko contrat boobu du baax fii nag côté xar mii eh, ren di loj gëléem yi mooy dina mën a nekk ci kaw lu mel nii li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñun ñoo koy fay mais kenn du ko fay yàpp bi ngeen waxtaan ba juboo ngeen wax lii ne man maay fay waaw man de man naa laa rendil sa ginaar yi waaw ci poulailler bi de waaw joo xam ne moom ca poulailler ba la toog loolu mooy liggéeyam gaa buñ jëndee moom moo leen di rendil suqil leen defaral leen ba mu taaru ndeysaan mu daal di leen jox ñu yëpp seeni mbuus ak seeni saay kooku mu ne man man kat Euh, euh, euh, pour coq bu ne wala poule bu ne wala poulet bu ne man moom poulet cinq cent waaw cinq cent francs ma rendil la suqil la defal la lépp jox la nga ne ñu d'accord loolu baax na waaw kay loolu baax na loolu baax na loolu mooy comme contrat bi léegi kon mooy wax ji mooy léegi est-ce que kooku man bu ma ko fayee ba pare comme yonent bi alei salaatu salaam instant bii nii lii mu tere ne ah man maa koy jox est man nañ ne woo yàpp wi kon nag léegi après waa ji bon comme je suis content de son travail tellement il a été professionnel waa ji bon waa ji il est professionnel mais regardez-moi ces ces côtelettes là non madame sera contente non léegi ce que je vais faire non waa ji nag xaaral ma jox la ci quoi fay naa la dix mille nga waxoon jox naa la dix mille léegi nag maa la ci tegal faar yii maa la ko jox bu ko defee boo demee <laughs> nga man cee lakku sa loolu est-ce que naa ne loolu nag la ku mel ni al imaam al Baghawi ci sharh sunna waaw mu ne bu dee ne waa ji comme li ñu wax léegi da nga koo fay ba pare kaamilatan ba mat sëkk thumma tasaddaqa alayhi ida kaana faqiran kama yatasaddaqu ala al-fuqara fala ba'sa bi dhalik al-imam al-Baghawi rahmatullah alayhi mu ne bu dee ne waa ji da nga koo fay ba pare ñu ngi ci ajj de ci udhiya yi ci hadaaya yi yonent bi alei satu selaam tere na ku ku leen fay ci yàpp yi nga ne mu ne waaw boo ko fayee ba pare waa ji mais comme que nga gis ne moom ku pauvre la nga jël ci yàqu yi sarax ko ci comme ni nga xam ne loolu nga koy saraxe yeneen fuqara yi loolu amul problème waaw loolu moom la wax moom ku mel ne al imaam al Baghawi wee loolu ñu bari dañ ne doo déedéedéedéet loolu man da nekk dañu ne loolu dañu ne mukk loolu man nekk loolu man da nekk parce que loolu façon iwad dañ ne waaw loolu déedéet ndax affaire bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ñuy jox jazar bi ki nga xamante ne mooy boucher bi ginnaaw bi mu defee lii dafa tere ñu jox ko dara ci yàpp wi waaw li mu tere nag nekkul ne fay gi kese tax mooy ngir mu nekk muawada loo xam ne yow mooy daf la defal liggéey bii ci yàpp yi la doon liggéeyal yow nga jëlaat ci yàpp woow di ko ci joxaat loolu la tere parce que waaw que ça soit ne da koo fay ba pare jox ko ci sarax wala yooyu déedéet wala nga jox ko hadiya ne woo adiya la waaw wala ma ne noo xoolal non yow fay naa la mais jëlal lii ah ana déedéet déedéet waaw ndax loolu ndax loolu lan moo tax ñu ne da ko euh, du baax ñu ne ndax li tax yonent bi sallallahu alayhi daal di joyal àtte bi ne ta bu mu ko jox ci yàppuy dara dara dara dara loolu loolu dafa am benn affaire boo xam ne moom la ci moom la ci moo tax muy wax waaw mooy lan mooy loolu loolu da koo joyal mooy tere tamit sarax gi da ci mën duggaale na ci parce que bu boobaa waa ji boo xamee ne yow da koy jox ci mbir mi surtout boo ko waxee avant avant nga ko ngeen di ci contrat bi mel ko doo man nag waa na la non man moom moom man nag moom 15000 laay koy kiiwee quoi nga ne nga ne ko non defal ma ko 10 000 en plus yow après mën naa la jox sax ci ndawal gi hein hein mu ñu ne lu mel noonu lañ ciy bañ même bu ko waa ji waxul sax ay jëfam. waa ji man na cee comprendre ne ah waa ji nii muy waxee ne ko non defal ma ko dix mille rek après on après dina am lu ma la defal waaw xam nga bu waxee après dina am lu ma ko defal waa ji jëli ne ah kon mbaadu saa <laughs> daf maa bëgg a jox ci ndawal li loolu moom dina dina ahsan de dina baax de waaye loolu ñu ne nag loolu tamit lu ñuy couper court la moo tax waaw loolu la nga xam ne léegi ay ay mooy moom prime da koy commencer mën a dese parce que xam na ne après ñu am lu ñu ko jox déedéet kon nag loolu du mën a nekk wallahu taala léegi ñu ñëw nag ci continuer fi nga xam ne fa la ñu yemoon muy ginnaaw kon almanxar ginnaaw almanxar Seydina Jaabir xadiis Seydina Jaabir bi étape bi ñuy àgg nii étape bii nii waxu ko waaw xam nga dane boo fàttale ko euh, muy xadiisu al imaamu muslim mu ne xaddasanaa xaddasanaa abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim jamii'an an xaatimin qaala abu bakr xaddasanaa xaatim ibn ismaa'iil al madani an Ja'far ibn Muhammad an abiihi annahu qaala daxalnaa alaa Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhumaa muy xadiis boobu xam nga foofu xadiis boobu alimaamu Muslim ne haddasanaa nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abu Bakr ibn Abi Shayba ak ki nga xam ne mooy Isxaaq ibn Ibrahim al-Hanzali di Isxaaq ibn Rahawi moom mu jële ñu ne ñoom ñaar ñi ban Xaatim ñu jële ci Xaatim qaala mu ne wax na Abu Bakr sama sëriñ di Abu sëriñ mu njëkk bi di Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne haddathana nettali nañu Haatim ibn Ismaa'il al-Madani mu ne ki ñu nettali mooy Haatim di doomi Ismaa'il al-Madani radiyallahu ta'ala anil jamii' moom mu ne an an Jaafar ibn Muhammadin ñu jële ci imaamu Jaafar di doomi al-imaamu Muhammadul Baaqir an abiihi mu jële ci baayam de Muhammadul Baaqir ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib al-Haashimi al-Madani radiyallahu ta'ala anil jamii annahu qaala mu ne daxalnaa ala Jaabir ibn Abdillah dugg nañ ci sayyidina Jaabir di doomi Abdillah Abdillah moom di doomi Amr, Amr di doomi Haraam al-Madani rahmatullahi ala al-jamii wa radiya anhum léegi foofu noonu xarit boobu étape bii ñu jëm xam nga dane woon yonent bi alayhi salaatu salaam di demee almanxar dafa rendi dafa loj 63 ci loxoom après mu jox Seydina Ali fa naxara ma xabara mu daldi loj li ci des wa ashrakahu fii hadyi mu bokk ak moom ci hadyu yam rendi keroog ah mu ne summa amara min kulli euh, budnatin bi qat'atin mu digal ci benn ci gëléem yi ñu dagg ci benn partie bu nekk ci cent gëléem yi fa ñu def ko ci cin yi fa tubixat ñu togg ko fa akalaa ñu lekk min lahmiha ci yàpp wa shariba ñu naan min maraqiha ci ñeex ma hmm? am na yeneen riwaay yeneen ñu daal di naan min ci ñeex ma foofu foofu noonu mooy étape bii ci tegu foofu Seydina Jaabir indiwu ko yeneeni xadiis moo ko ni comme ni nga xam ne al imaamu muslim ibnul xajjaaji al qushayri yu an naysaburi yu rahmatullahi alayhi ci bunt bi nga xam ne moom la suraax yi def kitaabul xaj baabu bayaani anna sunnata baabu buntu bayaani leeral anna sunna anna sunnata leeral këne li nga xam ne mooy sunna yawman nahri bésu ba ñuy loj gëléem yi mooy al ibtidaa u tàmbalee looy tàmbalee an non yawmal hajj an ya mooy première chose li nit kiy def mooy day sànni waaw xeer yi jamra yi summa gannaaw ba yan xara ginnaaw gi mu daldi reen loj wala mu rendi summa yaxliqa ginnaaw bi mu wat boppam waaw wal ibtidaawu ak tàmbalee fil xalqi ci wat ga bil jaanibil aymani min rasil maxluuq ak tàmbalee fi nga xamante ni mooy booy wat nga commencé ci côté ndejooru ki nga xam ne moom la ñuy wat mais pas ki nga xam ne moom mooy wat bunt boobu nag la al imaamu muslim nag fa la ëndee nag xadiis bi wane ne yonent bi aleyhi salaatu salaam étape bii nga xam ne ñëwul ah, ñëwul ci xadiisu seydina ah, jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma léegi ah, foofu nag al imaam muslim dafa ëndee xadiis yu bari indi na fa xadiis yu bari na fa yu bari naka noonu xadiis bi ku mel ni al imaam al buxaari yu raxmatullah na ko ak al imaamu ahmad ibnu muhammad ibn hanbal ñoom al imaam al nasaa'i raxmatullahi alayhi ñépp soloo nañu ko al imaamul buxaari raxmatullahi alayhi mu jëla ko ci seydinaa naafi ci yoonu naafi anna abdallah ibn umar radiyallahu anhu qaala xalaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa taa'ifatun min ashaabihi wa qassara ba'duhum waaw yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam watu na wa taa'ifatun min ashaabi ak am mbooloo ci saxaabaan yi waaye ñenn ñi nag wa qassara ba'duhum ñeneen ñi daldi wàññi waaw ñeneen ñi daldi Anas radiyallahu anhu ah, mu ñuy nettali na ko noonu ah, Euh, bu ndaw si sax après dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw après Seydina Anas mu ne alimaamu Muslim mu ne wa haddathana ibnu abi Umar mu ne wa haddathana te nettali nañu ibnu abi Umar suñu sëriñ di ibnu abi Umar muy Muhammad ibnu Yahya ibnu abi Umar al-Adani al-Hafiz Abu Abdillah qaala mu ne haddasanaa nettali lañu Sufyaan mu ne kiñu nettali mooy Sufyaan muy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne sami mu ne sami'tu Hishaam ibn Hassaan mu ne dégg naa Hishaam ibn Hassaan al-Azdi mawlaa al-Qurduusi muy Abu Abdillah al-Basri raxmatullaahi alayhi mooy muy nettal yuxbiru an ibn siiriin muy jële ci nga xam ne mooy muhammad ibn siiriin al ansaari abu bakr mawlaahum raxmatullaahi alayhi an anas ibn maalik mu jële ci sayyidina anas ibn maalik ibn nadr ibn damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu dhul udhunayn Abu Hamza radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala Seydina Anas ne lamma rama xadiis bi kii wax nañ la ñu ko solo al imaamul Buxaari yi solo na ko mooy muttafaqun alayhi la waa al imaam Abu Daawuda naka noonu al imaam at-Tirmidhi ak sëriñu ñoom imaamul Buxaari dal imaamu Ahmad soloo na ko mu ne lammaa ramaa Seydina Anas mu ne lammaa ba nga xamante ne ramaa la sànni rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama al jamrata ba nga xam ne ci la sànni jamra yi wa naxara nusuka mu daldi loj géléemam ya waxalaqa mu dem nag di watu naawalal xaaliqa shiqahul ayman dafa jox ki nga xam ne moo ko doon wat ay man côté bi nga xam ne ci bopp bi mooy fi commencé ndejoor côté droite bi la ko féetale ngir mu tàmbalee foofu fa xalaqahu mu daal di koy wat waaw mu daal di koy wat bi mu watee foofu mooy première partie ndeyjoor yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu ne bi mu ko defee summa daa aba talha al ansaari yonent bi alayhi salaatu wasallam daal di woo seydina abu talha al ansaari zayd ibn sahl al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi mu ko woowee mu ne ko lal ah fa ataahu iyaa mu jël karaw googu noonu jox ko Seydina Abu Talha summa ginnaaw gi naawalahu shiqal aysar mu jox ki nga xam ne moo koy wax jox ko beneen partie bàyyi féetale ko partie gauche bi partie càmmoon bi fa qaala mu ne ko ihliq fa xalaqahu fa ataahu aba talha fa qaala aqsimhu bayna naas mu jox partie boobu Seydina Abu Talha ne ko nag aqsimhu ne ko non iqsimhu iqsimhu na nga ko mooy mooy kii ko séddale ko bayna naas yi ci diggante nit ñi mooy séddale ko nit ñi waaw kon loolu mu ngi noonu loolu Seydina Anas kon leeral nañu fan fan la woon mooy fii la waaw naka noonu la ko solo ba léegi Euh, al imaamu muslim rahmatullah alayhi naka noonu al imaam al buxaari ak ñiñ mu jaar ba léegi ci beneen yoon yaxya ibn yaxya ibn yaxya mu daal di koy jële di yaxya ibn mu jële ko ci giyaas xafs ibn giyaas ibn talq ibn muawiya ibn malik ibn al di abu di abu umar an-Naxa'i al-Kufi al-Qadi rahmatullah alayhi an Hisham mu jële ci Hisham ban Hisham muy Hisham ibn Hassan al-Azdi mawlahum al-Qurdusi moom lañ la waxoon sànq rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Sirin mu jële ko ci Muhammad ibn Sirin miñ la waxoon lool sànq moom it al-Ansari mawlahum Abu Bakr abu abu bakr ibn abi amr al al anas al basri mooy ñoom anas moo new seen anas moo noon seen jaatige an anas ibn malik ñu jëlee ci anas ibn malik ibn nadr ibn damdam rahmatullahi alayhi wa radiya anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yeneen ci alayhi salaam ata minan fa ata al jamra faramaha fa ata al jamrata faramaha yeneen ci alayhi salaam ñëw na mina mu dikkal jamra mu sànni ko summa ata manzilahu bi minan wa nahar mu ñëwul fa mu la la al imaam doon wax sànq ak uh, ci riwaay al imaam ak al Faakihi al imaam al Haafiz ibnu Hajar wax sànq muy mu ñëw fa mu dal mu daal di fay loj Mina summa qaala lil hallaaq mu wax ki nga xam ne moo koy wat xul wa ashaara ilaa jaanibihi ayman mu daal di koy féetale partem bi nga xam ne mooy al ayman bi ndejoore mooy bi nekk à droite summa ginnaaw la ay sar summa ja'ala yu'tihi an mu def di ko jox karaw gi di ko jox nit ñi waaw voilà kon nag mu ngi noonu ni ne ci xadiis yu bari yoo xam ne yuy tegtale affaire bii nii la yoone ne yonent bi aleyhi wassalaam def na lii moo tax Mawlaana Ibnu Umar mu ne Mawlaana Ibnu Umar ci xadiis boo xam ne eh, qad rawaahu ash-Shaykhaani ak al imaamu Ahmad sin Serigne ak al imaam Abu Daawud Seydina Mawlaana Ibnu Umar mu ne anna Rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam xalaqa ra'sahu fi hajjatil wadaa mu ne yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa wat li nga xamante ne nii mooy boppam ci hajjatul wadaa léegi nag kii nga xam ne moo ko wat boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute kan la waaw kan moo ko wat loolu dañ cee wute ki nga xamante ne nii parce que am nañu ne Ma'mar ibn Abdillah al-Adawi la loolu al imaam an-Nawawi mu ne ixtalafu ci al-Minhaj mu ne ixtalafu fi ismi hada ar-rajul alladhi xalaqa ra'sa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wadaa fa-s-sahihu al-mashhuru annahu Ma'mar ibn Abdillah al-Adawi mu ne waaye nag wa fi saxiix al-Buxaari qaala za'amuu annahu Ma'mar ibn Abdillah wa qiila ismuhu Xiraash ibn Umayya ibn Rabiica al-Kulabi ah, mansuubun ilaa Kulayb ibn Habshiyya ah wallahu alam al imaam an mu ne rahmatullah alayhi ixtalafu boroom xam-xam yi nag wuute nañ fi ismi alladhi ar-rajul alladhi xalaqa rasulu ra'sa nañu ci ana kan kan mooy ki nga xamante ne nii moo wat keroog yonent bi sallallahu alayhi dañ cee wuute waaw dañoo wuute ana kooku kan la mu ne am nañu ne Ma'mar ibn Abdillah la Ma'mar la tuddoon di doomi Abdillah al-Adawi mu ne te mooy al-mashhuur mooy li nga xam ne mooy li siiw as-saxiix te mooy li nga xam fa as-saxiixul mashhuur li nga xam ne moo wér te moo siiw mooy ne Ma'mar ibn Abdillah al-Adawi moom la woon mu ne waaye wa fi saxiixil Buxaari rahmatullah alayhi boo demee nag ci saxi al um, uh, Buxaari rahmatullahi boobu nag moom waxul loolu waaw dane zaamu nee nañu annahu Ma'mar ibn Abdillah dañ ne Ma'mar ibn Abdillah waaye ibn Nadla la wax loolu al imaamu al Buxaari rahmatullah loolu moo ñëw ci fi nga xam ne mooy bu saxiixu al imaam al Buxaari yu mu ne nee nañu kooku la woon eh, moom nag boroom xam-xam yi kon dafa am ñu ne moom la moo ne eh, Ma'mar la Nadla Ma'mar ibn Nadla am lu ñu ne mooy Ma'mar ibn Abd ah, mooy Ma'mar ibn rek eh? ne parce que ku mel ni al imaam kii Ibn Lahiya dafa solo ci xadis boo xam ne dane mu ngi ko jële mu ne xaddatanaa yazid ibn abi habib an abdirahman mawla ma'mar ibn nadla an ma'mar ibn nadla annahu qaala mu ne qumtu ala ra'si rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'i muusa li ahliqa ra'sahu fa qaala ya ma'mar makkanaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahmati udhnayhi qultu daaka min minanillahi aley qaala ajal fa xalaqtu ra'sa waaw te xadiis bii ku mel ne al imaam al Baghawi rahmatullah indi dafa tudd ne Ma'mar ibn Abdillah ibn Nadla waaw moom ci moom noonu la ko tudde moom waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qumtu ala damaa taxaw ci bopp yonent bi alayhi salaam mooy mu tiim ko wa ma'i muusan wala muusa maa ngi yoroon am muusa muusa mooy paaka waaw muusa mooy paaka li ahliqa ra'sa waaw loolu tamit dañ ciy jàng ne eh kon dinañ wate paaka waaw loolu moom paay xam nañ <laughs> waaw loolu wate paaka moom xanaa bon léegi c'est vrai que ñenn ñi boo doon ko waxee ñu ne ah non yow loolu mais loolu mag ñi dañ ko doon def waaw di watoo paakaam waaw di watoo paakaam <laughs> léegi euh, nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ne bi ma yoree paaka bi nag mu ne ma yaa ma amar mu ne ma noo kii euh, euh, nu nu mu tudd mu ne ma yaa Ma'mar yow Ma'mar makkanaka rasulullahi sallallahu alayhi wa min shahmati udunay yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla li jàppandal la la mooy catu noppam bi fi nopp biy jóge commencé mooy day wat foofu lay tàmbalee di wat qultu ma ne ko zaaka Ma'mar nee na ma ne ko zaaka min minanillahi alay ah, loolu de lii de dafa bokk ci li nga xam ne min minanillahi alay waaw dafa bokk ci li nga xamante ni nii mooy xéewalu yàlla yi nga xamante ne nii moom la ma defal lii kay moom ci xéewalu yàlla yi ma defal la waaw <laughs> waaw Allah xam nga ñi xamoon ñi ñoo xamoon de <laughs> wat yonent bi sallallahu alayhi ndaw jaloore moo tax mu ne nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu <laughs> zaaka min minanillahi alayya lii ci xéewalu yàlla yi ma defal la man dama koy compter ci xéewal yi ma defal <laughs> wallahi ñi ñoo xamoon ñi ñoo doon al-ulama <laughs> waaw ñii ñoo doon al-ulama ñii ñoo xamoon <laughs> léegi nee na léegi mu commencé wat ko yonent bi alayhi salaam ne ko ajal ne ko wax nga dëgg waaw wax nga dëgg kay waaw loolu de xéewal la waaw ne ko waaw loolu moom après nee ma wat ko fi may doon tàmbalee nag bi ma koy wat mooy côté bi nga xam ne mooy ndejoor bi la ma jox ma wat ko ba pare après wat beneen côté bi waaw kon kooku Ma'mar ibn Abdillah ibn Nadla am ñu ne beneen Ma'mar bi la waaye wallahu ta'ala alam ay dhalika ayuhuma ana kan ci ñoom ñaar la woon exactement waaw lii nag waxoon nañ la moo gën a dëgër fopp wax ja doon wax ne ñenn ñi doon wax naan ah, Seydina Muawiya dafa wàññi yonent ba wàññi karaw yonent ba alayhi salaam fi nga xam ne daf ko ah, eh, ca Marwa waaw loolu loolu xewul woon fii loolu xewul woon fii malgré li al imaam al xaafis fexe na xool nu mu koy kiiwe waaye daal ba wax ne wa hada mimma fataxa allahu bihi fi hada al fatxi wallahu alhamdu summa lillahi alhamdu abada waaye même booleen boobu boo ko seetoo dangay xam ne des na mooy loolu daal mbir mi mooy li ñoom al imaam yu rahmatullah alayhi wax loolu moom xewul fii waaw parce que yonent mi salaam Marwa fan la fa demee Marwa benn yoon la fa dem sawaag maroo bu muy dóor ñëw te boobu bañ ko laajee ne ko yeneen tubaab saab yow nga digal nit ñi ñu génn seen aj yi seen aj yi boobu ñu transformé ko moom après ñu daal di watu wala ñu ñu wàññi seen karaw yi ah bim naan biñ ko koy wax mu ne nan mu ne leen man labbattu sha'ri wa qallattu hadyi wa labbattu sha'ri fala uhillu hatta fala uhillu hatta anhara loolu kenn loolu moom mooy ca umra ya la woon waaw ca umra ya la woon umra la woon fii nga xamante ne nii mooy fii nga xam ne mooy xajjatul wadaa kama kama tara waaw léegi yeneen ci daal yi nag bi mu defee lii dafa ñaanal nag nit ñi waaw parce que xam nga Seydina Jaab eh, Abdullah ibn Umar nee na la yonent bi alayhi salaam dafa watu moom ak lenn ci saxaaba mi ñi daal di wàññi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ñaanal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo watu mu ne moom mawlaana ibnu Umar ibnu Umar radiyallahu mu ne anna rasuulallahi hmm? muy al imaamul Buxaari ci baabul xalqi wa taqsiiri inda al ihlaal baabu buntu al xalq mooy watu hein wa taqsiir ak wàññi indal ihraami jamono ihlaali jamono ja ngay ci mooy yañ la tere woon daldi jeex ci yow mooy yu ndaw yi mooy at-tahallulul awal foofu mawlaana ibn Umar kon imaamul Buxaari dana xaddatana Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi raxmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa xabaaranañu Maalik imaamu daaril hijra al-Asbahi abu abdillah rahmatullah alayhi an Naafi' muy Naafi' mawla ibn Umar an ibn Abdillah ibn Umar mu jële ci sangam di mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom ak bàyyam Seydina Umar ibn al-Khattab mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahumma arhamil muhalliqiin qaalu wal muqassiriina ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala allahumma arhamil muhalliqiin qaalu wal muqassiriina yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala wal muqassiriin ah am na ci boo xam da ko wax ba ñetti yoon allahumma arham al muhalliqiin ñu ne ko wal muqassiriin yonent ma lay saa saa wax allahumma ighfir lil muhalliqiin ñu ne ko wal muqassiriin mu ne allahumma arham am na ci yeneen riwaaya allahumma ighfir lil muhalliqiin hadiis sayyidinaa mawlaanaa Abu Hurayra radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaahu Yonent mi alayhi salaatu wa salaam dane allahumma ighfir lil muhalliqiin qaalu wa lil muqassiriin qaala allahumma ighfir lil muhalliqiin qaalu wa lil muqassiriin qaalahaa salaasan qaala wa lil muqassiriin waaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci xadiisu Mawlaana Ibn Umar bi dane Yonent mi alayhi salaatu wa salaam dane keroog allahumma irham waaw am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne terme yim ki ñëw comme ni nee ci seydina al imaamu muslim ibnu al mu ne haddathana mu ne nettali nañu moom al imaamu muslim ibnu al ibnu numayr mooy muhammad ibnu numayr ibnu numayr sëriñam boo nga xam ne qad akthara lum jële ci moom muhammad ibnu abdillah ibnu numayr al hamdaani abu abdirrahmaan rahmatullahi mu ne haddathana abi mooy ibnu Numayr wax nañ ko kon bi ñu waxee sànq alhamdani alhamdani al-Kufi rahmatullahi alayhi kon Muhammad moo ko jële ci baayam di ibnu di Numayr hmm? eh, Muhammad ibnu Numayr muy Numayr qaala mu ne haddathana Ubaydullah ibnu Umar muy Ubaydullah moom al-Umari Ubaydullah Ubaydillah ibn Abdil ah, ibn Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab mooy sëtu Umar ibn al-Khattab la Aasim di doomi Mawlaana Umar ibn ah, Umar ibn al-Khattab moom mooy baayam mooy maamam boo ah, Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim muy Abu Usmaan al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani rahmatullah alayhi moom la boo déggee na al-Umari yu mooy Ubaydullah ibn Umar di surtout Aasim ibn Umar ibn al-Khattab an Naafi' mu jële ci la woon sànq di Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu ta'ala moom nag cosaanam min al-Maghrib ci Maghrib la ah, <coughs> moom dañoo ji dañoo wute nag ah, ci fan la ah, baayam nan la tudd loolu dañ cee wute muy Abu Abdillah Naafi mawla ibn Umar an ibn Umar boo foofu dane anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala rahimallah rahimallah xam nga fa la ne allahumma arhamil muhalliqiin qaalu wal muqassiriina ya Rasulullah qaala allahumma arham fii nag dane rahimallah al muhalliqiin qaalu wal muqassiriina ya Rasulullah qaala rahimallah almuhalliqiin qaalu walmuqassiriin ya ya rasulallah qaala walmuqassiriin waaw mu ne mooy yépp benn la bu ne rahimallahu information man na nekkum ñaan man nekk information bu mu ci nekk bu dee ñaan la buur yàlla nangu noonu la <laughs> mooy résultat bi benn la rahimallahu buur yàlla yërëm na al muhalliqiina ñi nga xam ne ñoo watu bàyyiwuñ seen taraw dara ah, waaw nu ñu defee ram yi jamratul aqaba ba loj seen bilim yi wala ñu rendi seen gàtt yi ba ñëwee ñu war a watu joom dañoo wat lépp waaye wàññiwuñ dañoo wat yépp waaw mu ne nag buur yàlla yal na buur yàlla yërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi watu complètement waaw rahimallah wala irham waaw allahumma arham buur yàlla yàlla na nga yërëm waay waay almuhalliqiina ñi nga xam ne ñoo watu bum ci man di doon benn la ci riwaay seydna abu hurayra bi mu ne allahumma ighfir lil muhalliqiin buur yàlla yàlla na nga jéggal ñi nga xam ne ñoo watu waaw benn la yërmande yàlla day ànd njéggal xaalu ñu ne ko wal muqassiriina rasuulallah mais yeneen ma lay saab saab boole ci ñi wàññi ndax ndax <laughs> mooy dafa am ñu wàññi am ñu wat ah ñaan bu rëy gi muy ñaanal moom ñi nga xamante ne ñoo watu moom ñu wàññi ne ah waa yonent ma lay saaf saaf mboole ñu ci bokk ñun ñi nga xam ne dañoo wàññi suñ karaw qaala wal mu ne mu ne rahimallahu al-muhalliqi wal muhalliqin yonent ma lay saaf saaf daal di répété waat mooy delluwaat tëllanti waat ñaan ñaan gii bokkul ak ñaan gee mooy xam nga ne yore tubaab sax lu mu jàpp di ko ñaan di ko répété mbir ma day gën a nekk ay ay ay leer ca kaw gaaya <laughs> allahu akbar allahumma arhamil muhalliqin buur yàlla yàlla na nga yërëm ñi watu gars yi na ko ah, yàlla li boole ñu nga xam ne ñoo wàññi nag nga xam ne ñoo wàññi boole leen ci mu ne rahimal al mu waxaat ko waaw benn bi sax ba ñeenteel bi waaw am na raximallah am na yarxamullahu almuhalliqiin yooyu yëpp ñëw na ci <laughs> waaw <laughs> voilà ca ñeenteel ba wala ca ñetteel ba ñu ne ko ah waaye yonent ma lay saasam répété waa walil muqassiriin mu ne walil muqassiriin waaw ak tamit ñi nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñoo wàññi loolu nag dañ ciy gisee ne kon watu moo gën moo gën moo gën wàññi parce que quand lim leen ñaanal te wal muqassirin dana rek walil muqassirin te loolu euh, seydina al imaamu muslim ibn hajjaaj rahmatullah alayhi dafa soloo na ko noon sëriñam al imaamu ahmad al imaamu ahmad rahmatullah alayhi al imaamu muslim ci baabu tafdiil al xalqi ala taqsir wa jawaaz al taqsir buntu bi ci kitaabul xaj bi nga xam ne suraax yi ñoo ko tudde noonu baabu buntu tafdiilil xalqi gënale watu ah, ah ala taqsiir ci wàññi wa jawaazi taqsiir ak possibilité wàññi mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba mel ni mi ngi gisoon sànk abu bakr ibn abi shayba waxoon nan la tudd moom sëy na abu bakr ibn abi shayba ponkal mi waala mu ne haddathana nettali nañu waki' muy Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi wa Abu Dawud at-Tayalisi muy Abu Dawud at-Tayalisi borom Musnad bi an Shu'ba mu jële ci Shu'ba ah ibn al-Hajjaj ah al-Kufi rahmatullahi alayhi Abu Bistam an Yahya ibn Husayn mu jële ci Yahya ibn Husayn an jaddatihi mu jële ci ki nga xamante ne nii mooy mooy maamam waaw. mu ne moom mu ne radiyallahu taala anha anna sami'at mu ne dégg naa yonent bi sallallahu dégg naa annabi na nabiya annabiya la wax dégg naa annabiya muy ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa fii hajjatil wadaa ca lil muhalliqiina thalathan lil muqassiriina marra waaw nee na dégg naa ko mu ñaanal ñi nga xam ne ñooy al ñi watu salaata ñetti yoon walil muqassirina kanta gaa yi nga xam ne nag ñoom ñoo wàññi benn yoon kese la leen ñaanal léegi nag euh, yow boo seetloo bu dee yaa ñu fàttale ko nañ taxaw ne nii ci wàllu watu geeg yooyu après ci masala yi insha allahu dinañ ci ñëw insha léegi mooy boo seetloo boo seetloo Euh, mooy ne boo seetloo bu baax mooy affaire bii nii du lu bees ci ñun mooy affaire bii nii du lu bees ci ñun de mooy wax ju mel nii yonent ma lay saat saam ñaanal ñewatu ñaanal ñewatu après mu ñaanal ñi nga xamante ni ñooy ñi nga xam ne ñoo wàññi lii boo seetloo xadiis bu mel nii gisoon nañ ko ci tay gisoon nañ ko Xudaybiya xadiis bu mel nii gisoon nañ ko ci Xudaybiya sulhul Xudaybiya yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy ba mu nee nit ñi ah. eh, te xadiis yooyu xadiis yu wér la yoo xamante ne ni ku mel ni ñoo al imaamu muslim rahmatullah alayhi na ko ak ñeneen nga xamante ne ni ah, mooy bi mu leen nee euh, waa Quraysh ne leen non yéen nag du ngeen fi dugg moom mooy na leen leer du ngeen fi duggute ñibbi leen seen accord yu dëng yooyu rek ñu gisoon ci sulhul Hudaybiya ba ñëwee ba foofu ñu ne leen duñ fi dugg yónni Seydina Suhayl ibn Amr ginnaaw ba ñu yónni ñu bari ñu yónnoon émissaires yu bari yonent bi aleyhi saa salaam bi mu defee ñoom accord après mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum léegi man ngeen a watu li ñu feen di woon ñu yemale lépp fii saxaaba yi jaaxle ba Seydina Omar nekk waaw yaa Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam est-ce que yow diggoo woon ñu ñu dañuy dinañ eh, eh, dem ci baytullahi alxaram ah muhalliqiina wa muqassiriina laa naxaafu mu ne ko waaw waaye est dama laa waxoon tañ la mu ne ko déedéet mu ne ko xamal ne di ñëwal néeg bi te duñ ko diñ ko wër wa mutawwifun bi waaw waaye waxuma lay noonu kañ la gis nga ba mu leen waxee saxaaba yu bari dañoo dañu xawoon a réticent ci affaire bi ne bon nañ xaw taxaw rek bu ko defee après amaana yonent bi alayhi salaatu salaam xoolaat position wax ni bon ñëw nañ ba fii waa Makka ñii nga xam ne ci caaxaan lañ alasna ala haqq wa hum ala batil la Seydina Omar waxoon mais ñii xanaa bu ñun ñoo nekk ci dëgg ñoom ñu nekk ci caaxaan yonent bi alayhi salaatu salaam ne waaw xanaa yaa ñu waxoon dinañ fi mu ne maa la waxoon waaye est Euh, dama laa joxoon dat dama la waxoon tey la mu déedéet mu ne ko waaye xamal ne kon di nga fi ñëw di nga fi dugg te di ko wër mooy ñenn ñi yéexoon a def ñu bari daanaka ñoom ñu yéexoon a def affaire bi doon xaar yonent ma les ensemble changer position ba mu dem wax ko ak musalam mu ne ko li ngay def da ngay jëkk a def ni ñoom da ngay def yow demal nga watu bul wax ak kenn nga woo ki lay wat mu wat la après ñoom dinañ def li nga xamante ne loolu la ña ña ba mu defee loolu ña njëkka njëkkante ñii gaaw watu ñenn ñi wàññi yonent mi aleyhi salaatu foofu ñaanaloon na même ñaan gi waaw allahumma ighfir wala allahumma arham lil muhalliqin ñu ne ko walil muqassirin ya rasulallah mu ne walil mu mu ne allahumma arham lil muhalliqin wax ko ñetti yoon te ñeenteelu yoon ba mu ne walil muqassirin waaw ba moo tax ñenn ñi ne ko woon eh, ca comme ci riwaaya bi nekk ci al imaam ibnu Abbaas riwaaya mawlaana ibnu Abbaas nekk ci al imaam ibnu Maaja nee na nit ñi keroog dañ ne ko yonent mi alayhi salaam sulhul Hudaybiya mais yonent mi alayhi salaam maa baalul muhalliqiina zaaharta lahum bir rahma lan moo tax ñu watu nga nga nga nga nga féetal leen kaw ci ñaanug yërmande gi nga neen ñaan yonent bi aleyhi salaatu salaam ne li annahum lam yashukku ndax ñoom bi ma leen waxee bañ mujj ba commencé ñoom sikki sàkkawuñ dañoo gaaw def lu raw wàññi kese ñu wat seen bopp yu bam set waaw kantaa nag ki xajjatul wadaa bii ah, kon gisoon nañ xadiis boobu gisoon nañ ko xajjatul wadaa bii nag li nga xam ne moo tax mooy këne ah bii wat bi moo gën a moo moo gën a mat ci al imtisaal bi amrillah surtout wat moom dara du ci des xam nga wàññi mooy am na lu des waaw te comme li al imaam alxataabi wax rahmatullah yi ne boo gisee li tax mu ñaanal leen ndax arab yi en général ñoom wat nekkul woon ci seen aada waaw ñoom seen aada mooy dañ doon bàyyi seen karaw di gudd ak tamit après di ko rafetal di ko toppatoo watu nag dafa néewoon ci ñoom waaw te sax mu ne te ñenn ñi sax dañ ko doon gise ne lii nii mooy aajim yi ñu dul arab daanaka ñoo koy def ñooy watu en général loolu moo tax ñoom ñu bari daal di wàññi ñu yem ci wàññi bi kantaa ñële nag ñu watu ba set léonenti ma saam xam ne ñii moom mooy mubaalaxa ci dem ci li nga xam ne mooy li gën sës ci li leen buur yàlla digal lii nag mooy li gën a dëgër li al imaam an-Nawawi wax parce al imaam al imaam an-Nawawi ci Sharhul Minhaj moom dane affaire bi boo gisee li tax yonent bi alayhi ñaanal ñii nii al muhalliqiina al muqas al muhalliqiina mu ñaanal leen lu ëpp lële mooy parce que hein mooy euh, euh, euh, que boo ñoom bu ñu watee bu dee ne dañoo. dañoo wàññi mooy am na dara ci karaw ziina bu leen di desal loo xam ne luñ mën a taarloo ci karaw alors que bu ñu watoo mooy ne dara dootu fa des te kiy aj dañoo soxla ci moom mooy mu nekk daal xaal boo xam ne xaalu euh, day day contraire xaaru nekk fi xaalu état wu nekk fi di rafetlu rafetloo ak yu mel noonu ndax dañoo bëgg ak poussière pënd ci moom ak yooyu waaw waaye Euh, waaye nag euh, mooy wax jooju noonu daa desee dëgër wax jooju noonu dafa desee dëgër li tax li tax mooy parce que instant bii nii wa fi ngay watoo mooy génn na ci aj ji daanaka lenn kese a dese lenn mooy fi ngay watoo nii watu bi bés bi boo defee watu loolu moo tax yiñ la tere woon yépp parce que bu doon lool bu doon par exemple imam an-Nawawi rahmatullah alayhi nan la ko waxee al-Minhaj alors alors waaw al-Minhaj gi xaaral voilà ñu wax mooyi mu wax euh, voilà mu ne moom al imam an-Nawawi wa wajhu fadilati al-halq ala at-taqsir annahu ablaw fi al-ibada wa adallu ala sidqi an-niyyati fi at-tadallul lillahi ta'ala wa li anna al-muqassira mubqin ala nafsihi sha'ra alladhi huwa zina wal haaju ma'murun bi tarki zina bal huwa ash'ath aghbar ah wallahu a'lam mu ne wa wajhu fadilati al halqi eh, li nga xamante ne mooy eh, ni ñuy gisee wàllu wi nga xam ne la ñuy eh, xamee fadilatul xalqi gënuk watu ala taqsiri ci wàññi mooy annahu ablahu fil ibaada moo gën a matale ci jaamu yàlla gi ah wane sa toroxtaange ak sa nekkuk jaam wa adallu te moo gën a tegtale moom watu ala sidqin niyyati ci dëgguk yéene ala fi tadalluli ci wàcce gi nit ki wàcc ak toroxlu bi muy toroxlu lillahi taala ñeen buur yàlla taala mu kawe mi wali anna al muqassira ndax tamit te tamit ki nga xam ne moo wàññi mubqin ala nafsihi sha'r alladhi huwa zina moom dafa desal ci boppam loo xamante ne nii mooy zina mooy tartaar la mooy fekk karaw comme que ñoom taar lañ ko jàppoon moo ñu bari ah am ñoo xam ne seen karaw yi jaral na leen lu ne waaw boo gisee ci ñenn ñi moom jaral na leen liis façon liisaay bu ne ñu ut ko diw bu ne ñu def ko ngir karaw gi gën a liis di ci di ci góndee ñenn ñi walla yaa billah waaye góndi nag warul woon a tax nañ ko toppatoo rek ngir yàlla voilà waaw bu dee da nga koy def waaw bu dee da nga am soxna ngir ngir ngir mu gën mu gin laa fan loolu ngir di génn ci biti di di di fitnaal nit ñi hada la yajuz hada bal huwa haram hein voilà <laughs> wala Seydina Omar waa ji rafet góor nga xam ne waa ji dafa rafet rafet ba daanaka doon fit day fitnaal nit ñi quoi <laughs> te góor la woon <laughs> di fitnaal nit ñi quoi moom ah wala <laughs> mu ne kon ah, li wali an al muqassira te waaji ndax li nga xam ne mooy <laughs> ki ki wàññi mumkin ala nafsi day defal ci boppam ash'ar karaw gi nga xam ne alladi yi nga xam ne woo moom zina taar la wal xaaju te aji ki nga xam ne moo aj ma muurun des koo digal bi tarki zina mu bàyyi di toile tooka di rafet di taar taar lool bal huwa moom li ñu soxla ci moom mooy ash'asa mu pënd arbara pënd daal di froissé waaye wallahu alam buur yàlla moo xam mooy ci gën a gën a xam dañ naan ne lii nii amaana lii la jëkk a wax sànq ci waxu imaam alxataabi bi eh, comme li al imaam alxaafis wax loolu mooy li gën a dëgër parce que rahmatullah alayhima mais parce que affaire bi mooy boo seetloo <laughs> mooy taxallul bi boo ko defee boo sànnee jamra yi am na ñoo xam ne dañu ne boo sànnee jamra yi ko comme Maliki yi rahmatullah boo sànnee jamra yi moom jeex na mooy yow yi ñu la tere woon dagan na ba mu des si am ñoo xam ne dañ ne non non il faut mu xaar ba wat waaw waaw mooy il faut mu bàyyi ba watu ba pare bu watoo ba pare mooy bu dee daa am muy reen bu bu sànnee jamra yi ah benn mu am loo xamante ne loolu benn affaire la mooy bu sànnee jamra yi lu ci tegu mooy. dem rendi ji mais nag bu dee nag waa ji amul lum rende ñu ne waaw loolu la mooy bu dee amul lum rende kooku garaawul mais kon na ci teg wat bi ba pare bu watoo ba pare ci la ñuy xame ne waaw kay waa ji taxallulam léegi nag génn na ci complètement mooy yañ ko doon tere tere moom daal dina yépp da koy far daganaat des li nga xamante ne nit mooy sëy moom du ko man waaw ñu ne nag affaire bi loolu la kon nag wat am ñu ne fokk mu watu ba pare waaw fokk mu watu waaw te lool gisoon nañ ko ci laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya ca Hudaybiya bil haqq la al masjid al haram insha allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taxaafuun te du ngeen ragal dara Ah, am ñu ne affaire bi balaa taxallu la am doomu aadama bi <coughs> ki nga xam ne moom ak foog mu nekk koo xamante ne nii ah, day day day kii ba pare il faut mu watu ba pare waaw walla loolu ab wuute la ci boroom xam-xam yi foog naa ne waxoon nañ ko wala wala waxuñu woon loolu keroog bi ñuy wax ci affaire at taxallulu taxallulaat hein waaw ah. am ñu ne nag kon ñaar yooyu moo ci am <coughs> waaw parce que ñenn ñi dañ ne parce que xadiisu yonent bi alei satu salaam même bu dee ne xadiis bu da'if la ida ramaytum wa xalaqtum faqad xalla lakum loolu moo tax kon wat gi fokk wat gi am ci ba pare ku mel ni Maliki yi rahmatullah alayhi ne mukk waaw déedéet loolu loolu déedéet déedéet mooy moom bu sa bu kiiwee rek na nga na nga pare mooy bu sànnee xeeyee rek mooy moom taxalul am na waaw parce que ñële dañ ne waaye aay bi ne wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla loolu kon day won ne mooy bala ngaa waru fokk nga rendi ah te boo rendee mooy da watu waaw boo watoo léegi ñu ne leen déedéet déedéet yablughal hadyu mahillah mooy bu agsee rek waaw mooy bu agsi fi ñu koy loje ak wala fi ñu koy rendee wallahu la bu ne woon wala tahliqu hatta tanharu bu boobaa nag ñoo xam ne ah kon nag balaa kenn watu mooy foog mu rendi te loolu mooy taxallul gi mooy indi taxallul gu mag gi waaw waaye loolu noonu insha allahu taala loolu mooy wax yi waaw waaw lépp ku kii daal ku ku xasa rendi rek ku xasa bokk euh, euh, sànni jamra yi daal ni ngay taxallul waaw loolu la boroom xam-xam yi loolu mooy wuute bi mais loolu sorewul waaw yéey <coughs> loolu sorewul mooy nit ki mën naa nëg rek waaw comme Shafi'i yi ñoom dañu jàpp ne da ngay sànni te da ngay wax waaw après nag ci ngay mën a defe loo yi ci des ci ngay mën a lu la loolu garaawul man nga ko xaar boo ko defee amul kenn ku la ne loo boo defee leen am na yoo xam dañ ne la dangaa waroon a waxtu ba pare hmm. wallahu taala alam léegi fu ñu ne woon euh, luñ doon wax sax ba nekk fii luñ doon wax ba ñëw fii mooy sànni bi euh, watu bi watu bi luñ ci waxoon waaw kay waxu imaam nawawi bi que loolu ndax ndax boo seetloo boo watoo ñoom Shafi'i yi d'accord que ne pour tahallulul awal am mooy bu njëkk bi mooy il faut nit ki non seulement mu sànni jamra ah waaye mu watu mais bu watoo ba pare mooy li el imam an-Nawawi rahmatullah alayhi wax ne loolu day wan ne kon watu bi foofu la ngëneel gi di loolooy wane ngëneel gi que ne tarku zina dañ naan mais sauf que problème bi mooy moom fi muy watoo yi ñu ko tere woon yépp ci aj gi ay dagg we ay parfum sol yeneen yére yu wuteeg yére yu armal hein ak tamit mooy di parfum wu yooyu yëpp da koy daganal te loolu mooy dëgg-dëgg ziina te loolu mooy dëgg-dëgg ziina mooy jamono jii mooy dëgg-dëgg ziina parfum bu man ah, euh, sa a sol yéer yéer yoo xam ne yére yi kii la loolu kay mooy dëgg-dëgg ziina bu doon ne kooku dañ ko fay laaj mooy kon kay yii yii bu doon ne loolu la ñuy xaar ci moom kay kon duñ ko daganaatal foofu ah. lool moo tax waxu al imaam alxataabi bi ñu la njëkk a wax mooy aadaay arab yi que ne ñoom wat watu nekkul woon seen aada te dañoo gisoon ne loolu min ziyil ajami loolu dafa bokk ci nga xam ne ajam yi en général ñoo ko doon def ba moo tax wat bariwul woon ci ñoom léegi nag ñi nga xam ne ñoo ñëw def li gën a ablag mimma amara Allah muy muhalliqiina ru'uusakum wa muqassiriin ñi def li gën a euh, euh, euh, kale gën jotale muy watu te loolu la yonent bi mais tamit leneen gëneel voilà loolu gisuma ñoom ñu koy wax waaye loolu mooy sax li nga xam ne insha allahu taala moo tax sax waxu bi mooy ne parce que moom la yonent bi voilà mooy ne ngëneel li ngëneel li nekkul sax ci kese ay arab yi parce que lii parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa watu te moom lañ ñu digal ñu daal di koy topp waaye nag loolu tekkiwul ne keneen ci ku ku ku def alqasu daldiwul possible parce que loolu moo tax ci loolu wa jawaazu ak possibilité taqsir waxu leen ni yéen seen aj baaxul wala watu leen mais rek dale mooy ñaanal gi mu leen ñaanali it bu dee mooy bu mujj bi loolu day wan ne loolu kon jàll na loolu dox na voilà euh, kon mooy li tax ah. li tax watu gën pour ki nga xam ne loolu nag waxoon nañ la pour ki nga xam ne mooy xaarin bi ki def xiraat kooku moom watu rek lay def moo gën ci moom mais man na wàññi mooy man na wàññi bu ñëwee bu bésu tabaski ba def yooyu ba ba ba ba ba jimaa sànni jamra yi après mu daal di loj bu dee da doon loj dara wala mu digle ko ne nañ ma ko kiiwal après mu dem watu ji kooku watu moo gën ci moom mais bu wàññee baax na loolu benn affaire la deuxième affaire mooy que ne euh, nu mu tuddati mooy ne ki nga xam ne nag tamattu la def mooy dafa umra ba pare ci euh, euh, période aj yi comme moo umra côté avant yawmu tarwiya avant huitième jour bi après mu bëgg ihlaal aj dugg ci aj bi kooku waxoon nañ la kooku moom dañ naan ko boo defee Safa ak ba pare kooku yow nan ngay def kooku dañ naan la yow wàññil sa karaw parce que da ngay soxlawaat karaw gi boo demee ci aj gi comme ci ci jour tabaski bi nii ndax bu dee waa ji dafa ñëw dafa dafa dafa dafa watoon boppam bu boobaa moom bésu tabaski bi bu ñëwee lan lay def lan lay du am lu mu wax te du am lu mu wàññi moo tax kooku dañ naan ko ci xaq moom day wàññi ki nga xam ne dafa umra ba pare war a aj moom da bu ñëwee umra ji bu ciy génn mooy day day day day day na ne day day day watu wala day wàññi mais watu bi mooy bu dee umra kese la def comme ramadan weer woo xam ne du weeru aj wala moom mu def ko weeru aj mais dina fi amaat karaw avant ñuy commencer ak bi waaw kay mais bu dee ne moom bu fi watoo du ko fi manaat comme liñ la wax sànq ci dul xijja moom moo xam ne deux la fi agsi après mu daal di umra xaar ba yow mu tarwiya huitième jour bi kooku bu fi watoo du amaat karaw dañ naan ko yow da wàññi waa ji kanta gaa yi nga xam ne nag moom xiraan lañ def ak ki nga xam ne moom xajju ifraat mooy ak kese la def kooku moom mooy fenn rek lay kiiwe mooy kooku bu ko neexee mu wàññi bisu tabaski lay watu wala mu wàññi watu bi nag moo gën parce que la yonent bi sallallahu alayhi def ah wallahu ta'ala a'lam léegi bon liñ ciy dagg nag ci karaw yi al imaam an-Nawawi wax na ci seen madhab ak madhabu kii yi Shafi'i kii yi Hanafiya yeeg yooyu mooy ñi nga xam ne mooy dañuy wàññi waa lu voilà loolu mooy bu dee góor voilà loolu lu leeral la <laughs> parce que tey on va nañ ko jeexal léegi rek mu jeex parce am na yeneen yoo xam ne yu ci am la waaye bon euh, man nañu bañ guddal fii mooy ne euh, nañu nañ topp li al imaam an-Nawawi wax après ñu pare ci quoi parce que pour ne pas dina yàgg fii am na ay masala tamit am na ay masala euh, euh, waaye gis nañ ne kon karaw gi Seydina Abu Talha la ko jox mu joxe ko waaw gis nañ ne yenn yi dane yu partie ndejoor bi la ko jox am yenn part yoo xam ne partie càmmoñ bi la ko jox waaye loolu amul benn différence partie ndejoor bi la koo jox ah loolu la la séddale moom Seydina Abu Talha kanta partie càmmoñ bi moom la ko jox am nay riwaay yu ne yaay Ummu Sulaym la ko jox mais benn la yaay Ummu Sulaym mooy soxnaam comme li al imaam at-Tabari al-Muhibb at-Tabari wax ne loolu moom benn la waaw loolu moom Umm Sulaym wala Abu Talha moom loolu simple na parce que Umm Sulaym <laughs> moom soxnaay Abu Talha la léegi nag léeg-léeg ñu ne ñu ñu ñu fa nusibatil al atiya taaratan ilayhi wa taaratan ilayha des fois ñu ne yaay Umm Sulaym la léeg-léeg ñu ne yaay sayyidatu Umm sayyidna Umm Abu Talha moo tax loolu moom amul benn li nga xam ne mooy différence mooy loolu moom benn loolu moo tax waa kër sayyidna Anas parce que euh, Seydina Abu Talha moo ne woon bàyyi jiit leen ñoom ñu bari woon karawu yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Talha da ko doon da ko doon toppatoo lool Seydina Seydina Ummu Sulaym waaw ba loolu yow bu dee loolu euh, ñoom dañ ko doon toppatoo doon ko def ci benn flacon boo xam ne ci lañ ko defoon doon ko toppatoo te waxoon nañ la mooy karaw googu nga xam ne moom la doon séddale moom yonent bi alayhi salaatu salaam da ko séddale saxaaba yi ñii am ñii ay am. li nga xamante ni nii mooy ay ñaari karawu waaw kanta Seydina Abu Talha mu jox ko lu ëpp li nga xam ne moom la jox ñépp muy benn wàll bi Allahu akbar wa kaana min manaaqibihi radiyallahu moom Seydina Zayd ibn Sahl radiyallahu anhu hein loolu moo tax dañ ciy jànge barkeelu ci karawu ak jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa waaw di barkeelu ci jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ci lañ gis mu jox li nga xam ne mooy karawam jox ko nit ñi pour lan pour tabarruk te waxoon nañ la Seydina Xaalid ibn al-Walid bi nga xam ne ci la doon <coughs> jiite jihaad ji bés ba nga xamante ni karawam nga daa jekki woon hmm, benn karaw yonent ma lay sarsam mu defoon ci kaalaam bi ba mu réeree fu ne daanaka salfaane na kaw ak suuf ngir trouver ko ndax xam barke ba nga xam ne moo ne ci karawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw loolu la loolu ngir ñu ba barkeelu ci te tamit di fàttaleku li nga xamante ne mooy alayhi salaatu wasalaam ku mel ni Seydina kii al imaam az-Zurqaani dane moom rahmatullah alayhi moom da koo séddale da koo séddale pour ñu barkeelu ci mu des ci ñoom waaye tamit di ko fàttaleku mel ni ku leen di euh, junjaale tamit que ni jege na mooy ak jógeem fi moom aleyhi soreetul mu daldi nag jox seyna Abu Talha lu ëpp loolu waaw mu ne loolu day mel ni comme si <laughs> euh, loo xam ne euh, parce que seyna Abu Talha mooy ki nga xam ne mooy gas bàmmeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wallahu ta'ala daal a'lam waaw <laughs> euh, léegi waaye dañ ciy jàng beneen affaire mooy que ki ki ñuy wat ki ñuy wat ki ñuy wat moom day féete fi nga xamante ne mooy mooy kiy wataate day féete ndejooru ki muy wat waaw day féete ci ndejooru ki nga xamante ne moom lay wat mais pas ci càmmoñam waaw du taxaw ci càmmoñam di ko wat waaye day taxaw ci nga xamante ne mooy ndejooram ndejoor ki muy wat mais pas moom ndejooram te loolu moom la waa jumhur wax eh, dañuy nettali nag ca al imaam al abu xanifa rahmatullah alayhi que ni ci côté càmmoñam lay sol day taxaw mais moom al imaam abu xanifa li mu doon wax moom da cee xooloon que ne ndejoori kiy wat waaw moom loolu la jàppoon mais bi mu gisee xadiis bi comme li nga xam ne moom la ci taalibe yi eh, di wax ne ba nga xamante ne nii. mu ne loolu noonu ñu ñuy wax moom la suñu imaam al imaam Abu Hanifa doon wax ne ki nga xam ne mooy wat moom lañuy xool masala bi waxoon nañ ko sulhul Hudaybiya si <laughs> mais xaw na yàgg de mais lii lii lii lii nii gisoon nañ ko bi ñuy wax sànk ne foofu yonent wala saa saa waxoon na la même chose ñaanaloon na al muhalliqiin ak al al al al foofu noonu waxoon nañ masala bi waaw ñu ne al imaam Abu Hanifa en fait li mu doon wax moom ki mu jëloon prendre en mooy kii wax comme que mooy kii def te yonent bi alayhi salaatu salaam kaana ci mbiram yépp mooy di commencer ndejoor comme que def kii dañ koy def kon kii def la ñuy bàyyi xel ndejooram waaye loolu mu ne loolu waaye bi mu xam ne ci la gis yone que ne li rot ci yonent bi alayhi salaatu salaam lool ci mu xel loolu lañ mooy kii mooy def kii dañ koy def mais. yonent mi aleyhi salaatu salaam xadiis bii dañu ci wan gis li nga xam ne moom dane dafa jox alyamin waaw wa ashaara mu wax ki nga xam ne moo koy wat summa qaala lil xallaaqi xud wa ashaara ila ay ayman bi mu gisee lool nag la al imaam abu xanifa dafa dellu ci wax jooj nekkoon ki nga xam ne moom la ñuy wat kooku la ñuy xaar kooku la ñuy xool ndejooram ñu commencé ko waaye nag bu dee nit ki kii wat dafa commencé ginnaaw mooy ci ginnaaw la féete kii wii wat boobu kon ñoom ñooy bokk ndejoor ñooy bokk càmmoñ mu commencé ndejoor moo tax loolu noonu wax la bu mu doon wax waaye loolu euh, du lu ñu koy askanale ba léegi parce que bi nga xam ne xadiis bi ci la leer comme ñoom ñépp niñ ko waxee bu xadiis leeree moom loolu mooy seen mazhab ci loolu lañ jëm waaw mu ngi noonu kon ki ñuy wat la ñuy xool ndejooram ñu commencé foofu mais pas kii wat léegi euh, loolu lu am solo la waaye dañ ciy jànge post mooy yonent ma lay saab saab li nga xam ne bu am doon nit ñépp mooy bu doon joxe dara da doon jox ñépp waaw waaw muy muwaasaa ñépp waaye nag tekkiwul tolloo waaw parce que gis nañ li mu jox Seydina Abu Talha moom moo moom moo ëpp li nga xamante ne nii mooy li muy jox li mu jox ñeneen ñi moo tax almuwaasa la tastalzamu la tastalzimu almusaawa waaw loolu ek tekkiwul ne day joxe ñépp war a tolloo te tamit dañ ci gise ne ki nga xam ne mooy séddale ñu jox ko loo xam ne joxuñu ko ñi nga xamante ni ñoom lay jox ñoom lay séddale yeneen ci lay saar loolu la def fii waaw mooy am na lu mu ko ëppalee ci comme que ñeneen dañuy toog rek ñu leen di jox moom miy def service bi mu jox ko lu ëpp li nga xamante ni nii moom la jox ñeneen ñi waaw léegi al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi al imaam an mu ne nag léegi mooy ci wàññi bi ana nan lañuy wàññee mbir mi parce que boroom xam-xam yi rahmatullah dañu ne mbir mi mooy wàññi bii nii dañu wute ndax nusuk la wala rek ndax def mooy dindi loo xam ne euh, comme genre teggi benn mbir la boo xam mais mbir mi à vrai à vrai dire euh, euh, mooy ne nusuk la mooy ci affaire bi la bokk parce que mooy liy tax pour surtout ñi nga xam ne dañ ne mbir mi boo ko deful doo mën a génn yi yiñ la tere woon du mën a dagan si yow kon dañuy xam ne loolu euh, loolu la gën a doon que dañ laa daganal loo xam ne dañ la koo tere woon mooy wax gi dañ la koo tere woon mooy boroom xam-xam yi ñenn dañ ne non lu ñu tere woon la mu watu léegi ñu daganal ko fii ngir mu marqué benn pas ci aj gi ñee am na ne nusuk la waaye loolu moo gën a dëgër ne ci jëf jëfu aj yi la bokk waaw nit ki pour mu mën a génn ci mbir mi ci waxu ñooñu bu dee kanta ci yi rahmatullah alayhi bu sànnee jeex na bu sànnee jamra yi mooy moom génn na ci waaw kanta ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhim kenn mbir mi nusuk la mooy ñoom kenn sànni xeer yi kese lool du la ci génne mooy il faut il faut nga dal di ci boole li nga xam ne mooy watu waaw léegi nag mu ne wa aqallu ma léegi nag mu ñu ñëw nag ci wàllu wàññi bi mu ne kanta wa taqsiru inda Shafi'i mu ne wàññi ci al imaam ash-Shafi'i nit ki buy wàññi karaw loom nan la koy wàññi mu ne bu ay ñetti karaw rek bu ko wàññee loolu baax na mu ne wa Abi Hanifata rubu'u ra'si kanta ci al imaam Abu Hanifa ñoom rubu'u ra'si mooy un bu xaajee bopp bi wàññi en général lu tollook rubu'u un quart bopp bi bu ko wàññee bu ci ci wàññee loolu doy na ko waaw mu ne wa inda abi yusuf nisfu ras kantaa ci al imaam abu yusuf mooy nisfu rasi mooy bu wàññee li nga xam ne mooy xaaju bopp bi waaw kantaa al imaamu maalik al imaam ahmad ñoom ñoom liñ jëlit ñoom dañ ne bopp bi yëpp waaw bopp bi yépp la mooy booy wàññi da ngay wàññi bopp bi yépp waaw li ngay wàññi nag li ngay wàññi mu ne xadru an mula min atrafi shari mooy ci catu karaw gi lu tolloo comme euh, euh, ba euh, kiiwu baaraam bu ndaw ah mooy lu ndaw lay doon lu ndaw rek loo ci boo ko mooy boo dajalee karaw gi comme jigéen par exemple lii ci góor la jigéen moom du wan moom wàññi lay jigéen moom du watu dañ koy tere watu parce que jigéen non non loolu jigéen ñi du pour watu du pour ñoom ñoom dañuy wàññi mooy buñ téyee seen karaw boole ko dagg ci cat bi ci kaw doy waaw góor gi tamit noonu mais watu wàññi bi gën mooy comme ni tondeuse yi def nga xam ne man ngay wàññi sa karaw noo xam ne da nga koy régler noo xam ne dina am lu des mais fépp ngay wàññi loolu moo gën wala bu dee lu bari la mu dajale lépp dajale karaw bi dagg ci cat bi dagg ci kaw ci cat bi loolu it kooku wàññi na wallahu taala wat wat nag kantaa wat wat fii bàyyi fii comme nga ñëw xaaj sa bopp ñaari oh, oh, oh, kii nga wat benn côté bi bàyyi benn côté bi loolu moom daganul waaw waaw wàññi bi tamit wàññi boo xam ne ku la gis fii tóoju fii wàcc loolu yi daganul waaw ci li gën dëgër mooy loolu daganul waaw fii tóoju fii wàcceeku déedéet da wàññi lépp comme li maalikee yi wax ak xanaa yi raxmatullaahi alayhim waaw euh, loolu léegi nag lu mu ko wàññee baax na na wàññi rek waaw na wàññi rek bu wàññee rek baax na moo tondeuse paaka la ko defe wala set wala yëpp wala moom la watoo paaka comme sànq boo loo man di watoo rek ajzaahu dina doy waa ji xam ne mooy aji wàññi ji ak ki nga xamante ne mooy aji watu ji waaw ah. <coughs> loolu lu ama am solo la waaw te xadiis bii nii xadiis bi Euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am ñu fi jële ne le fait nga watu ba set nii yonent bale saab-saab watu bii nii dañ ne lii day tegtale dañ ciy junjaale mooy nit ki bu dee ne day tuub mu daggaale karawam ya nga xam ne moom la amoon loolu lu ñu sopp la waaw loolu la loolu wax la boo xam ne boroom xam-xam yi am na ci ñoom ñu koy wax kom fii nga xamante ne nii am en plus yonent bi alei saatu salaam ñaanal rahimallah ak allahumma ighfir ci jamono yu ñoom nit ñu dindi seen karaw yi wallahu taala alam waaw waaye dañ ci jànganeen del fondom dara newu ci waaw loolu xamoon gisoon nañu ci masalaam ñële euh, euh, xawaari yi que ne ñoom bokk na ci seeni mandarga mooy dañuy wat loolu dañuy nelu loolu tekkiwul ne nelu baaxul yonent ma lay saab saab yi nelu mooy dafa watu ba karaw gii yépp la dagg waaw bàyyiwu ci dara kon loolu dañ ci xam ne watu ba sa karaw set loolu noonu nekkul loolu daraa ci newul waaw daraa ci newul waaw waaye dañ ciy jànge ñaanal képp koo xam ne buur yàlla dafa digle dara mu def ko nga ñaanal ko waaw surtout ko ko def na mu gën a mate ndax ñi wàññi def nañ mooy muqassirina muhalliqina muqassirin mais ñi gën a matale nga ñaanal leen xam ne dañoo wàññi kon ñu gis ci nit ki bu defee lu rafet loo xam ne sharia lu ko sharia digal mu def ko kooku it baax nañu koy ñaanal waaw ñu koy ñaanal te tamit le fait que di répéter ñaan gi bari loo koy ñaanal di ko répéter ñaanal ko waay waay buur yàlla yàlla nga yërëm diw buur yàlla yàlla nga yërëm diw comme fii rahimallah al muhalliqin ak ighfir al muhalliqin allahumma ighfir al muhalliqin allahumma ighfir al muhalliqin waaw mu ngi noonu loolu lépp loo xamante ne nii xadiis bii dañu koy wan muy xadiis yi nga xamante ne ñoo wax ci lii wallahu taala alam kon nag euh, loolu <coughs> loolu kon àttey wat bi mooy nusuk la waaw àttey wat bi mooy nusuk la mooy mënu la ñàkk ci aj ji wàññi ñaar yooyu moom mooy il faut nit ki def ci benn ñëw ba foofu naan noo man manuma ko quoi ah. saay man ma karaw ma sama karaw bu rafet ji man may wàññi déedéet déedéet dañ naa ko si si da ngay wàññi kay wala nga wax waaw loolu la rek parce que mooy ne nu sukk la da nga koy def du istibaaxatu mahzur rek ñu daganal la loo xam ne dañ la koo tere woon kese boo neexee def boo neexee ba déedéet da koy def loolu mooy li nga xamante ne ni mooy li gën a dëgër kon nag insha allahu taala dañuy yem fii ci jotaay bii di ñëw ñu jàll nag ci étape bi ci tegu te mooy étape bi nga xam ne moom la Seydina Jaabir ibn Abdillah léegi nag mooy côté bii ñu gis tey moom xadiisam bu gudd boobu indiwu ko après nag ban étape moo tegu ci après watu gi loolu insha allah lañuy gis ci jotaay bii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa